auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu yéen groupe soppe tabaax maa ngi leen di nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam di leen wax ne tey ñëwaat nañ ci suñu waxtaanu société euh, boo xam ne ne chaque jeudi man soxna Aminata Dia man maa koy def di leen ko baaxee tey euh, ñi ngi continuer suñu waxtaan thème euh, la violence conjugale comme ni ma ko waxee sànq euh, ñi ngi yee passé ñi ngi doon waxtaan ci violence conjugale yoo xam ne ni jigéen ñi lay dal waxoon nañ ci forme de violence yépp muy violence physique violence psychologique et morale violence financière violence sexuelle ba laal nañ tamit ci violence administrative tey jii euh, ñu ngi wax euh, même forme de violence yooyu xam na ne mooy dal ku jigéen ki moom tamit mooy dal ci góor ñi mais tey dañuy jël accès waxtaan ci nu muy dalee ku góor ki ak yenn conséquences aussi lay andi ci ku góor ki tey loolu lañu fas yéene wax te ñu ngi koy développé léegi incha allah rabbi Su ñu nee euh, violence euh, conjugale comme niñ ko waxee woon ci waxtaan yi passé mooy violence yoo xam ne ne euh, dina dal ci ñaar ñuy sëy walla ñaar ñu nekk euh, tey euh, ñi ngi wax ci violence buy dal ku góor gi ñuy wax rekk ne dëgg la suñ ne violence conjugale les femmes sont les plus victimes mais aussi n'en demeure pas moins qu'il y a une existence de violence chez les hommes Euh, di wax tamit que c'est presque les mêmes formes de violence ah violence yi am si euh, ko jigéen ki pratiquement ce sont les mêmes que ku góor ki moom lay ressentir mais juste dire que ce sont les contextes qui diffèrent parce que suñu nee góor ak jigéen tempérament yi bokkul euh, suñu jëlee exemple violence physique bu góor ñi ñoo xam ne ne ñoom lay dal Euh, l'homme subit la violence physique mais dafa am lenn loo xam ne ne euh, comportement bu jigéen ki di am ku góor ki du ko am ku góor kuy subir violence physique bi il est tout en calme il est silencieux parce que dañoo nekk euh, ci société boo xam ne dafa am lenn loo xam ne ne dañ koy yóbbu ci góor ñi dañuy naan euh, l'homme doit toujours dominer l'homme est le puissant l'homme est c'est la virilité moo tax la plupart des hommes qui subissent euh, les violences physiques ils sont calmes ils sont silencieux loolu day tax léegi ba silence boobu ñoom boo xam ne ñoom dañ ko wane déjà ci maison bi sax xanaa euh, nànk-nànk la ñuy di wax ak seen conjointe mais duñ ko waxee fenn dul seen biir kër loolu day tax ba la conjointe day commencer ay à s'imposer c'est-à-dire ku jigéen ki day commencer euh, gis benn faiblesse boo xam ne ne ku góor ki am na ko loolu euh, day tax ne ba ku góor ki sax moom déjà premièrement bi mi ngi vivre violence physique day dem ba day plonger directement si autre forme de violence bu ñuy wax euh, la violence verbale et les menaces parce que ku góor koo xam ne ne jabar ji mi ngi ko tàmm di ko duux jabar ji mi ngi tàmm di ko gajji jabar ji mi ngi di ko xosi si ay wax yu ndaw di ko won ay doole parce que ku góor ki dafa faible léegi day dem ba ku góor ki affaire bi euh, si avant mu koy dóor ku jigéen ki si ay wax la koy waxee si ay wax yu ñàkk fayda la koy wax di saaga boroom këram di ko yuuxu di ko wan ne man maay jigéen bi voilà faalewu ma la faalewu si kilifteen loolu day tax ba ku góor ki moom tam day plonger directement ci autre forme de violence bu ñuy wax euh, la violence verbale et aussi les menaces l'homme subit en même temps donc ces trois formes de violence mooy violence physique bi moom su fekkee ne moom la moom la ko góor ki di yëg su ko yëgee dès l'instant que mi nga am violence physique day plonger en même temps ci violence euh, euh, nan laa koy waxatee verbale ak violence due à des menaces Euh, loolu mooy tax ne nit ñi dañoo foogoon ne sax violence physique amul parce que wax naa ko si diir nee na la plupart des femmes sont victimes mais góor ñi am nañ ko mais ñemewuñ ko wax parce que ce sont des hommes virils et tout euh, mais ñu ngi xool si suñ société sénégalaise bi léegi y a une association des maris battus boo xam ne ne Charles Foster moo ko dirigé loolu day wan ne euh, existence euh, violence physique boo xam ne ne Euh, góor ñi ñoom si euh, biir euh, seen kër ñu ngi koy yegg te depuis existence association des maris battus yu am Sénégal wax naa ko léegi Charles Foster moo koy dirigé mais sa sous région bi am na si pays occidentaux yi am na de plus en plus association yi day génn déjà sax si yenn fête yoo xam ne ne dañ ko jaakal jigéen ñi muy comme journée internationale de la femme wala fête des mères on voit la plupart euh, ay euh, hommes battus euh, des hommes victimes de violences conjugales di wax naan ñoom ils n'ont pas l'habitude de fêter ces choses parce que seen jabar dañ leen di métital donc ça veut dire que si contexte euh, sénégalaise bi africaine bi euh, ça existe de plus en plus ces ces associations qui permettent à ces hommes que je disais tantôt euh, ñoom euh, ils sont silencieux voilà dañuy noppi ñoom ñu permettre ñoom ñu exprimer wu mun a sortir de leur coquille donc euh, juste pour dire que voilà ça permet euh, à ces hommes de, de pouvoir sortir et de montrer que vraiment il existe euh, la violence physique, la violence conjugale au sein du couple boo xam ne ne góor ñi ñoom ñoo koy subir. This day of rejoicing, this day Euh, suñu jugee ci forme de violence physique boo xam ne ni ku góor ki moom euh, moo koy yëg euh, am na tamit beneen forme de violence boo xam ne ni ci biir néegu bi ku góor ki mi ngi koy yëg moom ñu ngi ko tuddee abi financier ça veut dire mooy violence financière bu ñu waxoon ci ko jigéen ki xam ne ne mooy ba ñu waxtaan ci ko jigéen ki nee nañ forme de violence financière day am ci ci ci biir couple bi mais bi si ku góor ki ñu ngi koy tuddee abus financier parce que la plupart euh, au sein de la famille euh, ku góor ki mooy ëpp situation euh, financière ku jigéen ki. Euh, dès l'instant que ku góor ki la plupart mooy ëpp situation financière am mooy gën baax que ku jigéen ki. foofu la ñuy gisee abus financier suñ ne abus financier je donne des exemples ay vol de bien la ku jigéen ki day commencer di di sàcc ay lenn loo xam ne ne ko góor ki da moom wala mu am ay fraude carte ay carte bancaire sa loolu dañ koy gis ah dañ koy gis société bi euh, les familles les plus aisées dañuy gis des fois ci journaux yi wax naan ay faits sociaux faits faits sociaux yi ñu ne euh, jabooru diw jël na carte bancaire ci këram Euh, diddee ko lii wala daka jël def ci fraude des trucs comme sax tamit euh, dañuy am leen loo xam ne tamit ñu ngi koy gis loo xam ne ne abus financier la laal sa suñ nee abus financier aussi ça touche c'est c'est une forme de violence moo tudd réclamer héritage dafa am surtout sax ci ménage euh, na lañ koy waxatee ménage polygamie lañ koy gis dañuy gis ku jigéen ki ñoom dañuy nekk ci kër gi di jur di jur c'est juste pour réclamer l'héritage yow sa jëkkër du deewagum sax excusez-moi du terme sa jëkkër du deewagum sax yow ngay commencer di réclamer nan ah man de maa fi am doom yu góor euh, tey jii sama jëkkër su génnoon àdduna man may am part héritage bu ëpp des trucs comme ça te loolu ci es en train de d'orienter euh, ton mari à voilà à à mettre l'héritage euh, sur une partie tamit euh, am na lenn loo xam ne ne dañuy signaloo seen jëkkër yi ay affaire yoo xam ne ne euh, nan lañ koy waxatee sax di leen signaloo lenn loo xam ne day permettre ku góor ki di di di utiliser xaalisam du ko tey loolu juste à travers des menaces à travers euh, valla lenn loo xam ne mooy mooy abus sa tamit. Tous ces abus financiers sont la plupart accompagnés de chantage ak menaces loolu tamit day toucher tamit euh, yeneen forme de violence d'autant plus que les, les violences physiques touchent euh, les autres formes de violence à savoir les violences verbales et les menaces les abus financiers aussi day laal aussi autre forme de violence parce que chantage lay doon tamit ak euh, ak menace forme de violence yoo xam ne ne mi ngi laa ko góor gi à savoir euh, violence physique ak euh, abus financier mais tamit euh, ma xamal leen leen rek ci études yu ma def ak góor yu ma jot a ñoo xam ne ne une subise des violences conjugales ils disent que li ñuy gën a yëg en terme de violence mooy doon attaque psychologique te attaque psychologique suñ ko waxee euh, forme de violence euh, conjugale la mais qui touche les violences psychologiques loolu waxoon nañ ko si ko jigéen ki góor ñi euh, si samay ay biir étude wala si ay biir waxtaan yoo xam ne ne dama koy waxtaan ak góor ñoo xam ne ñoom ils sont victimes de violence psychologique ils disent que voilà ñoom si wàllum sëy seen jabar dañ leen di wax ay voilà ci ne tu ne sers à rien tu n'es pas viril doo doo taxaw may jot samay bànneex loolu day dem ba ku góor gi day day day doo dof psychologiquement il il il il devient voilà un homme qui ne sert parce que góor nga ne ko ak virilité euh, lu ni nga koy gisee ci góor nga ñëw seeg sa góor ba pare nga ne ko tu sers à rien nga naan ko yow doo nitu dara loolu day dem balay la psychologie ku góor ki c'est la plupart des hommes yoo xam ne dañ leen di gis ñu toog calme tout temps nekk ay yambar ah, soo gisee ñuy ils toujours avec les femmes leen di dañuy toog quoi la plupart ils sont victimes des attaques psychologiques ñoom euh, voilà dañ leen di wax seen jabar ñoo leen ko teg te loolu dafa am ay conséquences yu bëri yu muy laal ci kër gi lu muy yu muy laal ci njaboot bi mais surtout lu muy laal ci société bi je donne un exemple benn conséquence ci benn film laa ko gisee film bi la madrasta la belle-mère la tudd euh, xam naa ne waa groupe bi am nañu seetaan film bi mais euh, y un des acteurs dans le film qui a subi euh, des attaques psychologiques mi ngi tudd Dimitri je pense moom euh, soxnaam jabaram ñu amoon yëpp ci film bi euh, parce que dafa doon am jabar di divorcé après muy amaat yeneen jabar ñëpp dañ ko doon wax ay tu seras rien voilà tu n'es pas viril voilà des comme ça ba à la fin euh, en fin de compte ku góor ki dafa demoon ba il est devenu un délinquant la plupart des acteurs ci film bi moom moo leen rey parce que loolu moo xam ne ne moom mi ngi koy jëg for intérieur am mi ngi koy ñu ko ay ci sérarin su jénnee loolu lay dem wane ko su société bi si exemple boobu ku góor ki après dafa nekk nekk délinquant nekk di rey nit yi nekk di di di di di di di di voilà Euh, di violer ay jigéen di def loolu c'est juste que parce que euh, loo xam ne ne mënu ko woon wax si biir sëyam loo xam ne ne mi ngi koy sentir à travers les états psychologiques loolu lay au niveau externe loolu lay dem di wone donc conséquences yi euh, ça touche la société la plupart des hommes qui sont délinquants la plupart des hommes qui sont vraiment des hommes qui qui qui qui qui qui qui frappent même le, femmes c'est à travers euh, ces attaques euh, psychologiques جميل يوم فرحان عيد سعيد This day of Akbar, Allahu euh, su ma euh, koy tënk euh, si sama xam-xam bu tuuti violence yuy dal ñu góor ñi sont plus axés sur ces trois formes de violence, à savoir les violences physiques, euh, les abus financiers et les attaques psychologiques. Et juste ajouter que comme lu ma waxoon di ko rappeler que toutes ces formes de violence euh, day toucher tamit yeneen autres formes de violence à savoir les menaces ak euh, verbales parce que loolu mooy doon nu tudd point de liaison boo xam ne mooy permettre forme de violence yooyu am mais juste aussi essayer de de un tout petit peu euh, toucher euh, côté islam suñu sunna je pense que lu islam wax ci ku jigéen ki Euh, boo xam ne ne moom mooy subir violence lu mu yedd ko góor ki naan góor da nga war a jàpp sa jabar da nga war a nekk kilifa je pense que même chose boobu moo war a am si ku jigéen ki ko am parce que jigéen ki suñ koy muur di ko jëlee si kër yóbbu ko si beneen kër am na lenn loo xam ne ne faral nañ ko suñu waajur yi dañ koy wax waajur yi dañuy naan jigéen na oyof ni ma xana voilà jigéen su demee na xam ne ne sëy moo ko fa yóbbu na xam ne ne borom kër la am na tarbiyu na jaamu yàlla parce que sëy jaamu yàlla donc je pense que islam tamit xam naa ay hadis yu bari yoo xam ne ne mi ngi wax ku jigéen ki naan ko jigéen tamit suñ nee su fekkee islam dem na ba ne góor du sœur je pense que jigéen boo xam ne ne c'est la sensibilité en tant que telle tamit euh, jigéen tamit douceur jigéen tamit euh, day wàññi baatam jigéen tamit dafa war xam ne say rek la war a def jaamu yàlla jigéen ëpp na muy muy tóor jëkkëram ëpp na muy euh, attaque jëkkëram ëpp na ñu naan violence conjugale am na te ku góor ki la dal man yaakaar naa ne loolu ëpp na trop suñ demee ba Sénégal ay association des maris battus je pense que loolu day waax la war nañ ci xalaataat sensibiliser jigéen ñi sensibiliser nit yi pour euh, loolu mu bañ a am te tamit euh, lu si ëpp tamit situation ku jigéen ki moo koy andi parce que ku jigéen ki day nekk kenn koo xam ne mi ngi liggéey am na doole di wan loolu di wan ne man sama jikko faalewu ma ko lu ma neex laay def wala duma dox si ay waaram loolu kese mooy andi violence euh, yoo xam ne ne ku góor ki moo koy dal Euh, pour tënk ñaari euh, côté yi ñu waxoon ci suñu thème général bi muy la violence conjugale euh, benn addis rek mi ngi koy wax en français laa koy wax parce que voilà arabe bi <laughs> mi ngi noonu daal voilà En français, ñu ngi naan le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux envers son épouse et je pense que suñu waxee loolu tamit le meilleur la meilleure aussi d'entre nous les femmes c'est celle qui se comporte le mieux envers son mari c'est juste pour dire que côté euh, contexte bi côté islam bi je pense que violence conjugale mun na wàññeeku si côté ko góor ki mën na wàññeeku tam si côté ko jigéen ki su fekkee ne euh, accepté nañ suñu culture lu mu wax accepté nañ suñu religion lu mu wax accepté nañ tamit euh, suñu tradition lu mu wax je pense que loolu yëpp mun na dañ te incha allahu rabbi on fera tout pour sensibiliser les deux parties muy ku góor ak ku jigéen ki pour euh, violence conjugale mun a dindi parce que non seulement euh, day gaañ société bi day gaañ ko góor ki gaañ ko jigéen ki mais surtout tamit day laaj njaboot bi sa njaboot mooy avenir ëllëg euh, alhamdulilah rabbil alamin ba ñu terminer si jàmm waxtaan bi di xaar seen euh, contribution di xaar seen question di xaar seen réponse di wax tamit ustaas yi nañ ci dugg pour gën a leeral hadis yi Euh, gin ñoo permettre ñun ñu mën a orienter suñu islaam tamit comme que dañoo nekk ci groupe soppay da baax tamit te nee lu musal lu mus xew ci euh, dëkk bi ci Sénégal ñëpp seen xel dañoo doon dem ci suñu maam da baax euh, tamit nañu wax maam da baax nan la doon taataanee nan lañu doon euh, wax pour ñun ñu mën a jàpp suñu sëy incha allah rabbi comme ça dinañ euh, dox ci yoon yoo xam ne ne yoon yu rafet la yoon bu baax donc alhamdulilah bil alamin maa ngi xaar euh, seen contribution yéen yépp jërë ngeen jëf